mu ne ma benn bés bii mu génn àddina ma dem di ko defal fa rafa'a ra'sahu ila as wa qaal nee mu ngi yëkkati loxoom ci jëmale ko ci asamaan di wax ne ar-rafiq al-a'la fi ar-rafiq ala ala mooy jaa ci eh, eh, àndandoo bu gën kawe àndandoo bu gën a kawe fi rafiqi ca ar rafiq al waaye avant lii am na lu ko jiitu moo tax moom la wax ne wa marra abdurrahman ibn abi bakr am na ci yeneen riwaay dane daxala dafa dugg eh, ki nga xamante ne nii mooy eh, abdurrahman ibn dafa dugg fekk agsi ci néeg bi mi Abdurrahmaan di doomi Seydina Siddiq radiyallahu taala an ali Siddiq yi bi mu duggsee ah fekk mu ngi yor benn soccu waaw bu bu tooy mu ne fa nadara ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xool li nga xam ne mooy socc bi nga xam ne moom la Abdurrahman ibn Abi Bakrin radiyallahu taala anhuma daldi woon yor ci loxoom waaw bi nga xamante ne nii ci la koy xool di xool socc bi nee na fa danantu anna lahu biha xaaja waaw sayyidatu am na ci beneen bi nee na ma xam ne ah moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy socc bii mu gis mooy daf koo soxla mooy daf koo soxla nee na fa am na ci boo xam ne nee na ma defa ma ma ma ma laaj ko ne ko ndax danga koo soxla mu daal di may def signe ci boppam ne waaw waaw waaw moo tax boo demee ci ba léegi kitaabul maghazi boobu mu jaarat xadiis bi foofu ci alqaasim ibn muhammad la jaar an abiihi eh, an an an eh, kii abdurrahman ibn alqaasim ibn muhammadin an abiihi mooy abdurrahman jële ko ci baayam di alqaasim ibn muhammad ibn abi bakrin radiyallahu anhum an aishata mu jële ci bàjjanam ci sayyidatu aisha mu ne daxala abdurrahman ibn abi bakrin ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana mustanida mustanidatuhu ila sadri wa ma'a abdirrahman siwaakun ratbun yastannu bihi fa abaddahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basara fa axadtu siwaaka faqadimtuhu wa nafadtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fastanna bihi famaa ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istanna istinaanan qattu ahsana minhu foofu sayyidatu Aïsha mu ne daxala Abdurrahman ibn Abi Bakr mu ne Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma dafa dugg si ci néeg bi mu ne wa ana mustanidatuhu ila sadrihi ala nabi mooy dafa ñëwoon di seet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci feebaram bii ana lan ndax tane na moom Seydina Abdurrahman di doomu as-Siddiq nee na fekk maa ko wéer moom aleyhi salaatu wassalaam feebar bi mooy accentué wu na gën a ba ma wéer ko sama dënn laa ko tegoon mooy ci la wéeru woon mu ne wa ma Abdurrahman siwaakun ratbun yastannu bihi fekk mu ngi Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu mu ngi yoroon socc boo xam ne bu tooy la boo xam ne moom la doon soccoo fa abaddahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam fixé ko di xool socc bi mooy xoolul abd mais socc bi mu yor la doon xool di ko xool di ko xool fixé ko rek du regard di xool socc bi wax naa la yeneen riwaay da ne ko ndax danga koo soxla nee na mu def ma signe ci boppam an naam ma daal di koy jël ci Abdurrahman waaw ibn abi bakr di sama frère moom ma jël socc ma jël ko fa qadimtuhu mu gin koo yëy ko fomb raxas ko daal di koy daal di koy xeeñ ne mu def ci lu neex loo xam ne mooy tax mu neex moom mu yëy ko bam bam nooy bam gina nooy waaw waaw def ci ndox raxas ko hein yëy ko bam nooy nee na ma daal di koy jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam thumma dafa'tuhu ila nabi ginnaaw gi ma jël socc bi jox ko yonent bi sallallahu alayhi waaw waaw allahu akbar nee na bi ma ko joxee mu daldi fastanna istinaanan qattu axsana min waaw famaa ra'aytu bokk fastanna bihi famaa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam istanna istinaanan qattu axsana minhu nee na ma jox ko ko mu soccu muy soccu nee na masumaa gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama soccu soccu gu gën a rafete gi mu soccu kero waaw waaw mu ne famaa ada an faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qaala fi rafiqi al a'la thalathan thumma qadaa sayyidatu Aïsha ne daanaka dafa pare soccu bi rekk yëkkati ma gis mu yëkkati baaraam bi moom alayhi salaatu wassalaam naan fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la waaw naan ci àndandoo ba gën a kawe ca àndandoo ba gën a kawe ca àndandoo bi gën a kawe nee na summa qada bi mu waxee loolu noonu summa ginnaaw gi qadaa ci la génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam allahu akbar moo tax mu nekk wa kaanat taquul seydna alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr radiyallahu anhu mu ne moo tax yonent bi alayhi sayyidatu aisha da doon wax naan maata bayna xaaqinati wa daaqinati ne sey yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa génn àddina mooy bayna saxri wa naxri rek mooy lan mooy li nga xamante ne nii mooy sama diggante dënn ak sama baat ci la génn àddina mooy ci laa wéeroon bopp bi noonu la génn àddina moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha doon wax buñ ñëwee ci fiñ ne woon sànq nga xam ne bimu ne wa marra Abdurrahman ibn Abi Bakr ci kitaabul maghazi ba léegi yépp fa nekk baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi bim ne bi Seydina Abu Bakar euh, kii Abdurrahman ibn Abi Bakar fa mar na mooy mu dugg si comme ni ko yeneen riwaay yi leer mooy néeg ba noo fay rombe di dem mooy dafa duggoon di seet si yonent bi aleyhi salaatu yoroon socc boobu nee na yonent bi aleyhi xool ko fa zanantu anna lahu biha xaaja fa axadtuha xaaja fa axadtuha ma xam ne am na ci li nga xam ne mooy soxla wax nañ la riwaay yoo xam ne dane moom moo ko laaj ne ko da koo soxla mu def ko siiñ ci boppam ne ko waaw mu jël ko waajal socc bi daal di koy jël fa madaghtu ra'saha ma daal di yëy bopp bi bam bam bopp socc bi bam nooy wa nafadtuha fa dafa'tuha tooyal ko def ci mooy euh, côté bi nga xam ne la doon soccoo moom la Abdurrahman moom la dindi daal di koy defar ba mu baax fa dafa'tuha nee na ma daal di koy jox ah ki nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag nee na ba ma ko joxee ah fastanna biha ka ahsani ma kaana mustannan mu daldi kii soccu lu gën rafet li nga xam ne moom la ma sa soccu ah thumma naawale niihaa ginnaaw gi mu daldi ma koy joxaat bi mu paree fa saqatat yada yadu ci noonu la euh, loxo yonent bi alei saatu daanu aw saqatat min yadihi wala boog soccu bi wala mu ne soccu bi daanoo ci loxoom fa jamaa allahu bayna riiqi wa riiqih fi axiri yawmin min ad-dunya wa awwali yawmin min al-axira sayyidatu ne ci noonu la génne addina suñu suñu boroom defal ma def sama tiflit ak li nga xam ne mooy tiflitam jaxasoo ci dernier jour boo xam ne moom la def ci àddina di premier jouru àllaaxiram muy lan mooy socc bi ndax moo ko yëy da da koo raxas yéy ko ba mu nooy mooy tëflite ma ngi ci mu jox koy nenti ma mu daal di koy soccoo nu gën rafet nu mu soccoo kon wa jamaa allah fa jamaa allahu bayna riiqi wa riiqi fi aaxiri yawmin min ad wa awwali yawmin min al moo tax am na ci riwaaya bu zakwaan bi ba léegi dane moom sayyidatu Aisha tuufiya fi bayti wa fi yawmi wa bayna saxri wa naxri wa inna allaha jamaca riiqii wa riiqa inda mawtihi fi axiri yawmin min addunya ah mu ne tuwuffiya fii bayti mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa génn àddina ci sama néeg wa fii yawmi bés bi nga xam ne même bu ñu continuer woon mooy lim ne soxnaam yi may leen ma may ma ma doon ma fajoo fenn mu ne même loolu bu ko waxul woon wala même buñ bu doon ne day continuer di def di wër ci soxnaam yi ku ay ku nekk mu dem fa jour bi mu génn àddina altine bii day tombeek sama ay man day tombeek bés bi nga xam ne ay bi nga xam ne man sama ay la woon waaw fii bayti wa yow wa fii yawmi waaw mooy sama bés boo xam ne sama ay la doon tombeel wa bayna sahri wa nahri génn na àddina sama diggante baat ak sama sama dënn ak sama baat wa inna allah te bokku na ci xéewal yi ma buur yàlla defal ba léegi man sayyidatu Aisha mooy buur yàlla jamaa riiqi boole na jaxase li nga xam ne boole sama tiflit wa riiqa ak li nga xam ne mooy mooy mooy moom yonent mi alayhi salaatu salaam inda mawtihi ba muy génn àddina fii aaxiri yawmin min ad ci sa dernier ci àddina wa awwali yawmin fil aaxira ak dernier li nga xamante ne nii mooy bésam ci fi nga xam ne mooy al ah Allahu akbar Allahu akbar waaw waaw am na yeneen riwaay yoo xam ne ba bi ñun ci saxiix yi sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne comme nim ne ba léegi ci kitaabul bii ci kitaabul marda sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne fekk Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr moo ko nettali mu ne sami'tu Aïshata mooy Abbaad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwaam al-Qurashi ti waa kër Seydina Zubayr di doomi Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anil jamii' annahu qaala mu ne sami'tu Aïshata dégg na maamam ndax Sayyidatu Aïsha euh, euh, sëru euh, maam seen maam la woon di Asmaa radiyallahu anha mu ne dégg naa ko muy wax ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir-rafiq mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan allahumma fekk maa ngi ko wéer sama maa ngi ko teg sama dënn mooy ci jamono ji muy génn àddina naan allahumma ighfir li naan buur yàlla jéggal ma warhamni te yàlla nag ma yërëm wa alxiqnii bir rafiq te nga boole ma yóbbu ma ci fi nga xam ne mooy àndandoo ba gën a kawe allahu akbar allahu akbar ah ah rasulullah allah mooy naan allahumma ighfir li bi muy génn àddina bokk na ci baat yi mu wax allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir rafiq mooy bi muy wax ar rafiq al allahumma rafiq al a'la allahumma rafiq al a'la waaw beneen riwaaya ba léegi nekk ci saxiixayni ba léegi ah ibn abi mulayka ci moom la jaar mu ne anna aba amrin zakwaana mawla aisha axbara lii gisoon nañ ko keroog dañuy wax ci tarawaayu feebaru yonent mi aleyhi salaatu wassalaam moom ibn abi mulayka gis nañ ko sànq abu bakr abdullah ibn ubaydillah ibn abdillah ibn abi mulayka anna aba amr zakwan di zakwan abu amr almadaniyu nekkoon mawla aïsha umm almuminin radiyallahu anha wa ardaha mu ne sayyidatu aïsha moo ko nettali mu ne anna aïshata radiyallahu anha kanat taqul mooy moo doon moo doon kilifa moo ko moo nekkoon euh, moo ko libéré woon sayyidatu aïsha zakwan mi abu amr mu ne yonent bi mu ne sayyidatu Aisha di doon na wax ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana bayna yadayhi rakwa aw ulba fiha maa'un yashukku umma fa ja'ala yudkhilu yadayhi fil maa'i fa yamsahu bihimaa wajhahu wa yaquulu laa ilaaha illallah inna lil mawti sakaraat thumma nasaba yadahu fa ja'ala yaquulu fi rafiiqil a'laa hattaa qubida wa maalat yaduhu mu ne sayyidatu Aïsha di sama sang de doon na wax ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dafa yoroon benn ndab soo xam ne ci der la boo xam ne ndox da ne woon boo xam ne mu ne Omar moo doon ndax ulba la wax wala rakwa waaye benn la mooy récipient yi ñuy def ndox rek fa ja'ala yudxilu yadayhi fi al ma di yonent mi aleyhi salaatu wassalaam di jël ndox mi di jël loxoom di ko dugal ci ndox mi ah fa yamsaxu bihima wajha ah bi di jël loxo yi di ko dugal ci ndox mi di ko raay xar kanamam gi moom alayhi salaatu wassalaam wa yaquulu tanaan laa ilaha illa allah inna lil mawti sakaraat laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñuy jaamu ñu jaamu ko ku dul borom bi tabaaraka wa taala lil mawti dëgg-dëgg dee am na la sak sakaraat inna lil mawti sakaraat am nay mettit yu nekk ci dee thumma nasaba yada ginnaaw gi nee na mu daal di eh, eh, eh, yëkkati mu daal di samp loxo bi mooy mu tàllal ko nii ah, taxawal benn baaraam fa ja'ala yaqul naan fi rafiq al moom la wax fële ne dafa yëkkati isba'ahu wala baaraam bi ah naan yadahu wala isba'ahu fa ja'ala yaqul fi rafiq al ci ar-rafiq al-a'la hatta qubida ba ni muy génn àddina ni wa maalat yadu loxoom nag daldi àgg suuf moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw beneen riwaaya ba léegi di wax ci lii wal xadiisu aydan fi saxiixayn mooy xadiisu Seydina Saciid ibn al-Musayyib wa Urwa ibn Zubayr al-imaam ibn Shihaab imaamul muslim indi na ko ci kitaabu fadaa'il saxaaba radiyallahu ta'ala anhum baabun fi fadli Aysata radiyallahu ta'ala anha kitaabu fadaa'il saxaaba foofu la ko al imaamu muslim indi mooy ci ngëneelu saxaaba yi radiyallahu anhum baabun buntu fi fadli Aysha ci ngëneelu sayyidatu Aysha radiyallahu ta'ala anha mu ne xaddatani Abdulmalik ibn Shuayb ibn Layth ibn Sa'd mu ne ki ma nettali mu Abdulmalik ibn Shuayb di doomi al-Layth ibn Sa'd Abdul Malik di doomi Shu'ayb Shu'ayb boobu mooy doomu al-Layth bi ñu doon wax sànq al-Fahmi yu nekkoon xaritu imaamu Malik ibn Anas al-Misri aalimu Misr boroom xam-xamu Misr sëtam bi Abdul Malik moo nettali al-imaamu Muslim mu ne haddathanii nettali na ma kon Abdul Malik ibn Shu'ayb ibn al-Layth ibn Sa'd qaala mu ne haddathanii abi mu ne sama baay moo ma nettali di kan Shu'ayb ibn al-Layth an jaddi mu jële ci maamam di kan al-Layth ibn Sa'd al-Fahmi Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi radiyallahu ta'ala anil jami' qaala mu ne haddathani nettali na Uqayl ibn Khalid wax nañ ko sànq muy Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ayli al-Qurashi mawlahum rahmatullahi alayhi al-Madani an an qaala mu ne qaala ibnu Shihab mu ne al-imaam ibnu Shihab Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Shihab al-Qurashiyu al-Hijaaziyu al-Madaniyu rahmatullahi alayhi moo koon mu axbarani moo ma nettali mu ne moom imaam ibnu Shihab mu ne axbarani Sa'iid ibnu al-Musayyib mu ne ki ñu nettali mooy Sa'iid ibnu al-Musayyib ibnu Hazn ibnu Abi Wahb ibnu Amr al-Makhzuumiyu rahmatullahi alayhi sangu taabi'iin yi raxmatullahi alayhi wa urwatu bnu zubair muy sayyidina said bnu al-musayyib moo ma nettali man al imam az-zuhri ak ki nga xam ne mooy urwatu bnu zubair ibnu eh, al-awwam bnu xuwaylid bnu asad al-qurashi radiyallahu ta'ala anil jami' fi rijalin min ahli al-ilm fekk ñu ngi woon ci mbooloo lañ woon boroom xam-xam yi yépp toog Allah ma ajmala Seydina Sa'id ibn al-Musayyib Seydina Urwa ibn euh, Urwa ibn Zubayr ak yeneen ci parmi tant d'autres ci boroom xam-xam yi ñu toog ñoom ñaar ma dégg leen ñu nettali man imaamu Zuhri ma dégg leen ñuy wax ñu ne anna Aïshata zawja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaalat ñu ne Seydina Seydina Sayyidatuna Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha dafa wax ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wa huwa saxiix wal xadiisu qad ra'aynaahu min qabl waaw waaw xadiis bi gisoon nañ ko ci li nga xam ne mooy li jiitu woon waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon wax te dara dalu ko woon mooy jamono joo xam ne feebarul woon dara dalu ko woon da doon wax naan innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu fil jannati thumma yukhayyar mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam de dañu doon wax da doon wax naan buur yàlla ah de du faat benn yonent qat lam yuqbad nabiyyun qat mooy eh, mu ne doon na wax ne duñu faat benn yo buur yàlla du faat benn yonent ba mukk xatta yara maqaada ba ni nga xam ne yonent boobu ci lay gisee bërëbam tooguwaayam taxawaayam mooy palaasam fil jannati ca aljana këram aljana dañ ko koy wan borom bi daf ko koy wan ne ko yow de sa wàccuwaay ajjana fii la waaw ca gën a kawe summa ginnaaw gi nag yu yar ñu tànnloo ko waaw borom bi tànnloo ko ndax da ngay tànn des fi wala dangay tànn wuyu si ma qaalat Aïcha mu ne sayyidatu Aïcha lii nee na lii la yonent bi alayhi salaam doon wax jamono yoo xam ne dara dalu ko woon mooy feebaru loon mu ne fa lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ra'suhu ala fakhidhi ghushiya alayhi ghushiya alayhi sa'a thumma afaaqa afaaqa fa ashkhasa basarahu ila as-saqf thumma qaala allahumma ar-rafiq al-a'la nee na bi nga xam ne ci la ko feebaram bu tar bii nag dale fekk wa ra'suhu boppam mu ngi woon ci sama pooj bi ghushiya alayhi saa mu jekki benn moment mu mel ni ku naaw waaw summa afaaqa ginnaaw gi mu daldi mu daldi yeewu waaw summa afaaqa ginnaaw gi mu yeewu bi mu yeewoo fa ashxasa basarahu ila basarahu ila saqf mooy mu xool bëti yi lu xool téegu néeg bi yëkkati bët yi muy xool ci kaw hein summa qaal ginnaaw gi mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahumma rafiqa al a'la allahumma é eh, borom bi subhaanahu wa taala al a'la al a'la mooy ar-rafiq maa ngi lay laaj àndandoo ba gën a kawe maa ngi lay laaj àndandoo ba gën a kawe waaw <coughs> nee na nag bi ma déggee loolu ci laa xam ne nag kon moom mu ne sayyidatu Aïsha mu ne mu ne qaalat Aïsha nee na wa araftu ma xam ne ma wax ne qultu idan laa yaxtaaruna ba ma déggee mu wax lool ma ne ah, kon de idan kon de laa yaxtaaruna moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tànnul nekk ak ñun fi mu tànn lam ne woon dañuy tànn loo yonent bu nekk kon ma xam ne kon dañ ko tànn loo ni tànn na ar-rafiq al-a'la kon tànnuñu qaalat Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne wa araftu al-hadith alladhi kana yuhaddithuna bihi wa huwa sahih fi qawlihi innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu min aljannati thumma yukhayyar sayyidatu Aisha nee na ci laa xamee ne a ah, kon lii mooy lam ñu doon wax naan ab yonent du génn àddina ba faw mukk mukk lu dul ne suñu borom dina ko wan bërëbam ca aljana ba pare tànnloo ko ndax dafiy des walla déet hein sayyidatu Aisha teg ci ne mu qaalat Aisha fa kaanat tilka axira kalimatin takallama biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawla allahumma rafiqa al a'la sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha neena fa kaanat tilka gis nga baat yoo yële mooy aaxiru kalima mooy dernière baat yoo xam ne takallama biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy dernière kàddu dernière baat yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam prononcé ci kaw suuf mooy dernier li mooy last dernier bu mujj lu mu prononcé ci kaw suuf mooy lan allahumma rafiq al a'la mooy allahumma e borom bi tabaraka wa taala ar ñu ngi lay ñaan li nga xam ne mooy ar-rafiq al a'la muy àndandoo ba gën a kawe ah. ñëw na tamit ci yeneen riwaaya ba léegi ba léegi ñu ngi ci saxiixayni mu jaar ci Urwata ibn Zubayr an Aysata radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne mooy comme mu ne kuntu asma'u annahu laa yamuutu nabiyyun hatta yukhayyaru bayna ad-dunya wal aaxira fa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi maradihi alladhi maata fiihi wa axadathu bujja yaqulu ma'a alladhina an'ama allahu alayhim al-aaya fa dhanantu annahu xuyyir waaw mu ne kuntu asma'u doon naa dégg man yonent man sayyidatu Aisha mooy kan la ko doon dégg yonent ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu la yamuutu nabiyyun hatta yukhayyaru bayna ad-dunya wal aaxira doon naa dégg ñu naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne benn yonent du génn àddina lu dul ñu tànnloo ko diggante ah àddina ak alaaxira mooy diggante la fa la nekk fa yàlla ak fii waaw mu ne taman dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah di wax naan fii maradihi alladhi tuwuffiya fii ci feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina naan lan la doon wax mu ne wa axadathu bujja waaw fekk am benn am loo mooy bujja mooy loo xam ne day nekk ci put gi mel ni mbir moo xam ne euh, dafa nekk ci puut gi waaw da day mooy bu bu mel ni luy bloqué euh, kii bi nu mu tudd puut gi lu fa nekk daal lu fa euh, nekk ah nee na ma dégg ko mu naan ma alladina an'ama allah al muy aayatu nisaa bi aaya 69 bi suñu boroom naan wa man yuti llaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim min annabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa fii suñu boroom naan képp ku topp buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñële de ñooy ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla xéewale ah xéewal ci ñoom min annabiyina ci yonent yi aleyhim salaatu wasalaam wa siddiqiina ak ñi nga xam ne ñooy siddiquuna yi wa shuhada ak martyrs yi wa saalihiin ak ñu baax ñu wax xasuna ulaika rafiqa mooy ñooñu dañoo taaru ñoo rafet ak àndandoo mooy ar rafiqul a'la doon wax ar rafiq al a'la mooy la haute ba gën kawe àndandoo ba nga xam ne moom maa jibrila wa mikaila comme nim ñëwee ci yeneen riwaaya yi kon nag lii am na yeneen riwaaya ba léegi am na yeneen riwaaya ba léegi kon lii mooy aaxiru kalimatin takallama biha rasulullah sallallahu mooy dernier euh, euh, euh, lu yonent mi alayhi salaam prononcé mooy lii nii waaw allahumma rafiq al allahumma ar-rafiqa al-a'la allahumma ar-rafiqa al-a'la allahu akbar ha am na nag yeneeni riwaaya yoo xamante ne ñëw nañ ci yeneeni nekkuñ ci saxiixayni ndax yii ñu la wax non seulement ñu ngi ci saxiixayni mais ñu ngi ci muwatta u imaamu Maalik ak sunan yeeg yooyu ak su rawatina musnadu al imaamu Ahmad musnadu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah rawatina foofale waaw ah, xoolal nañ jël bala ñu dem riwaay bi nga xam ne qad rawaahu shaykhaani bala ñu dem ci yooyu wa qad rawaahu al imaamu muslim ci kitaabu salaam baabu istihbaabi ruqyati al mariid al imaamu masruuq ci moom la jaar di masruuq ibn al ajda abdurrahmaan al hamdaaniyu al waadi'iyu abu aisha alkuufiyu alqaadiyu raxmatullah alayhi almuxadram mu ne an aishata jële ci saydatu aisha alsiddiqatu bint siddiqi radi allahu taala an aljamic annaha qaalat mu ne kaana rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam ida shtakaa minna insaanu masaxa masaxahu biyamiinihi summa qaal adhib al-baas rabb an-naas washfi anta ash-shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqama falammaa marida rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wathaqula wathaqula axadtu biyadihi li-asna'a bihi naxwa maa kaana yasna'u fantaza'a yadahu min yadihi thumma qaala allaahumma ighfir lii waj'alnii ma'a rafiiqi al-a'laa qaalat fa dhahabtu anzuru fa idaa huwa qad qadaa as-sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na idaa ishtakaa minna insaan bu amoon koo xam ne ci ñun dafa feebar bu kenn masaana feebar lan la doon wax masaxahu bi yamine da doon jël loxoom ndejooram mooy di ko ñaanal di ko raay di ko diw di ko wax lan di wax lan di ñaan boromam naan adhibil baas yow borom bi tabaaraka wa taala ah yóbbul dawalal dindil ci kii albaas mooy lii muy yëg feebar bi mettit gi rabbanaas yow mi nga xam ne yaay boroomu nit ñi fi anta shaafi suñu boroom maa ngi lay ñaan man rasulullah wéral ko anta shaafi yow yaay ashaafi yaay wéral ku wopp ku ne yow yaa ko wéral yow yaa ko wéral ku wér ku ne yow yaa ko wéral waaw akbar ah laa shifaa illaa shifaa'uk amul benn amulu amuluk wér amul lu nit di amee tan ak wér lu dul yow koo wéral rek sa wér moo ko fi nekk waaw ku wér rek yaa ko wéral waaw loolu nag lañ bëgg nga wéral kii li ko dal shifaan laa yughadiru saqama waaw shifaan wér goo xam ne laa yughadiru saqama du fi bàyyi dara mooy day yóbbu feebar yi waaw waaw mu ne fa lamma marida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di feebare ah <coughs> wa saqula mbir mi gën a tar lool axadtu bi yadihi li asna'a bihi nahwa ma kaana yasna' nee na ma jël loxoom ngir def li doon def pour tegal ko loxo boppam ndax comme niñ gisoon ci yeneen riwaaya yi nee na muawwizaat zataan yooyu mu doon ñaan dama jël loxoom di ko maa ko bi mu ko mënatul ma ko doon defal di ko raayal ndax rajaa barakate ngir am yaakaar te xam naa ne loxoom moo gën a barkeel sama bos man Aïcha ma daal di koy jël daal di ko di ko jàngal di ko raayal mu ne benn bés nag mooy bés bii mu génn àddina damaa ñëw jël loxoom bi ngir defal ko loolu ñaanal ko kom ñaan gii mu ñaana ñaanalaate nee na bi ma jëlee loxoom noon ngir def lool fantaza'a yadahu min yadihi loxoom mu xëcc loxoom ci sama loxo summa qaala mu ne allahumma ighfir lii mu ne allahumma ee borom bi tabaaraka wa taala ighfir lii yal nag ma jéggal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waj'alni ta nga boole ma ma rafiqil a'la ci ñi nga xam ne mooy àndandoo ba gën a kawe qaalat sayyidatu Aisha nee na fa dhahabtu anzur ma ma ma xool xool di xool ah ndax ci kawam la ko tegoon li mu wax bayna saxri wa naxri diggante dënnam ak baatam nee na may vérifier xool ndax est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa faatoom déet fa idha huwa qad qada bi ma xoolee gis ne génn na àddina moom alayhi salaatu wassalaam dernier xadis bu nekk ci saxiixayni mu jaar ci ibn abi mulayka Zakwaan wax nañ ko sànq euh, euh, riwaay imaam muslim lañ jëloon xoola bu imaam euh, kii bi ah ibn al Buxaari bi foofu la ne bi Abdurrahmaan wa daxala bi mu feebaree noonu mooy da ne ah inna min ni'amillah mu ne anna Aïcha Zakwan liñ la waxoon muy mawla Aïcha radiyallahu ta'ala anha Abu Amr rahma Abu Amr rahmatullahi alayhi mu ne anna Aïcha kaanat taqul mu ne sayyidatu Aïcha da doon wax naan radiyallahu anha inna min ni'amillahi alayya anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mooy li mu waxoon sànni waxoon tuufiya fi bayti wa fi yawmi wa bayna sahri wa nahri wa anna allaha jamaca bayna riiqi wa riiqi cinda mawtihi daxala calaya abdurraxmaan wa biyadihi siwaaku wa ana mustanidatu rasul mustanidatun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ra'aytuhu yanzuru ilayhi wa caraftu annahu yuhibbu siwaak fa qultu aaxuduhu lak fa ashaara bi ra'sihi an nacam fa tanaawaltuhu fashtadda calayhi wa qultu ulayyinuhu lak fa ashaara bi ra'sihi an na'am fa layyantuhu fa ammarahu wa bayna yadayhi rakwa aw ulba yashukku umar fiihaa maa fa ja'ala yudxilu yadayhi fil maa'i fa yamsahu bihimaa wajhahu yaquulu laa ilaaha illallaah inna lil mawti sakaraat sum sakaraat summa nasaba yadahu fa ja'ala yaquulu fi rafiiqil a'laa hattaa qubida wa malat yada ah foofu mooy dane bokk na mu ne Zakwan ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha da doon wax ne bokk na ci xéewal yi ma sama boroom defal mooy que ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tuufiya fii bayti sama néeg la génne àddina wa fii yawmi sama bés sama ay wa bayna saxri wa naxri diggante sama dënn ak sama ak sama baat sama put ah wa anna allaha te buur yàlla jamaa bayna riiqi wa riiqa dajale na diggante tiflitam ak sama bos inda mawtihi ba muy génn àddina mu leeral jaxasi tiflit googu mu ne ndax daxala alayya dañ ci xamee tamit kon abdurrahman ibn abi bakr mooy ku mujjee génn ñëw ci góor ñi ku jëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dañ ko ci xamee dinañ ñëw ci yeneen riwaay yi nga xam ne day wax lu xaw a niru loo xam ne dafa contraire ak loolu wa hadhihi riwayat laysa bi saxiixa dinañ ko gis insha allahu taala hmm? ah mooy riwaay yooyu wéruñu léegi mooy bi nee na Abdurrahman ibn Abi Bakr dafa dugg ci yonent mi aleyhi lo fekk ci loxoom mu ngi yoroon soccu fekk man maa ngi jël yonent mi aleyhi salaatu ko sama kaw sama kaw la la tëddoon wéeru fa aytuhu yanzuru ilay ma gis ko muy xool socc bi ma xam ne da koo bëgg fa qultu ma ne ko axuduhu lak ma ne ko yonent ma lay saasaam est que ma jël ko ma jëlal la ko fa ashaara bi ra'sihi an na'am mu def siiñ ci boppam ne waaw fa tanaawaltuhu fa ishtadda alayhi nee na ma jox ko ko bi ma ko joxee socc bi nag daal di dëgër nee na fa qultu al ulayinuhu lak ma dëgg ma ma ma ma nooyal ko mooy ngir mu daal di koy sex martu socc bi di ko yëy di ko yëy bam bam bam bam bam ba mu nekk loo xamante ni nii day nooy mu ne ma laaj ko ko ne ko est ce que ma defal la ko noonu mu ne ma waaw nee na ma daal di koy jël def ko ah fa layyantuhu ma daal koy jox nee na mu daal di ciy socc socc gu rafet ta nee na diggan mu ngi newoon ci wetam mooy euh, baag boobu wala récipient boobu amoon ndox mu ciy dugal loxo yi di ko raay ci xar kanamam gi moom alayhi salaatu wasalaam naan laa ilaha illa amul benn buur boo xam ne lañu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi tabaraka wa taala inna lil mawti sakaraat digg dëgg dee am na mettit summa nasaba yadahu mu joxoñ baaraam bi fa ja'ala yaqul di wax fi rafiqil a'la ci xatta qubida ba ni muy génne àddina wa maalat yadu loxoom daal di tàllalu noonu wadd daal daanu voilà kon lii la kon riwaayaat yaa ngi bari nañu euh, euh, euh, loolu mooy yi ñëw ci saxiixayni ak ci sunan yi sinon am na yeneen waaw sinon am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ci euh, yeneeni riwaayaat yoo xam ne dañuy wax ci côté bi waaw bokk na ci li nga xam ne moom la al imaamu Maalik ibn Anas raxmatullaahi alayhi daldi solo ci al Muwatta boo demee ci muwatta'u imaamu Maalik ibnu Anas dar daaril hijrati raxmatullaahi alayhi imaamu Maalik mu ngi fay nettali jële ci Ismaayil ibn Abil Hakam annahu sami'a Umar Aziz yaquul Ismaïl ibn Abi al-Hakam moo ne damaa dégg Umar ibn Abd al-Aziz wal xadiisu mursal mooy Umar ibn Abd al-Aziz moo ko nettali Seydina Umar ibn Abd al-Aziz moom moo ko nettali mu ne yaquulu muy wax gis nga kon càllale bi eh, mursal la waaw mu ne mu ne kaana min aaxiri ma takallama bihi bokk na ci dernier li wax li nga xam ne moom la wax mooy lan ah wax ne qaatala allahu inna waaw kaana min aaxiri ma takallama bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an qaala qaatala allahu alyahuuda wannasaara ittaxaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid laa yubqiyanna diinaanin bi ard diinaani bi ardi al-arab mu ne euh, Seydina Umar ibn Abdul Aziz euh, moom lañ naan kii xaamisu al-xulafaa ar-raashiduun cinquième euh, xulafaa ar-raashiduun ne woon surtout Seydina Umar la woon mais Euh, al umawiyu euh, euh, xam nga Seydina Omar ibn Abdul Aziz mooy ci ome Omeyyades yi ci waa Banu Umayya la bokkoon ñoom bi ñu jiitee moom bi mu ñëwee parce que laata muy ñëw yenn buur yi vraiment dañ doon def des fois yoo xam ne teguwul fenn bi mu ñëwee nag la delloowaat lépp ci yoon lépp mu tegaat ko ci ci raay bi tegaat ko ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi jàngale woon moo moom moo tax ak ni mu jamonoom ni mu feese woon ci euh, euh, muy justice waaw ay fii laa bokk tax ngay noggatu nit ñi ak tamit ñun ñoo ñun ñooy la famille princière wala la famille dirigeante ñuy am ay privilèges yooyu yépp da koo màbbal da ne non non non yooyu privilèges yooyu kenn du ko fi am lu tax parce que rek ñun ñoo xalifa bi ñoo bokk dara rek dinañ am yoo xam ne jullit ñi duñu ko am yooyu yépp la màbbal gaa yi ku ñëw wax naan privilège sàngam mu ne loolu lépp du fi xew lépp laay abolir aw <laughs> lépp laay abolir amul droit di am fii ay privilèges yu fi nit bi am yoo xam ne jullit bi dëkk Basra du ko am pourquoi parce que rek man maay man ci famille princière bi laa bokk ñu utal la ab budget boo xam ne pour quelle raison mu ne yooyu yëpp dara du fi am waaw gaa yi wax yooyu yëpp la abolir ba pare tegaat xam-xam xam nga moo woon ñoom al imaamu Zuhri yi ñu dajale nit ñi wa awwalul jaami'i lil xadiis yi euh, euh, nan la ko euh, imaam as-Suyuuti yi di waxe bi mu ne ibnu shihaabin amiran lahu Umar ki njëkk dajale mbir yi ci def dajale xadiis yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy imaam ibnu shihaab muy imaam ibnu shihaab mi az-Zuhri mi ngi gis sànk ba léegi hmm? Abu Bakr az-Zuhri amiran lahu Umar ki ko digaloon mooy Umar ibn Abdul Aziz waaw mooy Umar mooy wax nañ bind sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw Allahu akbar moo tax bu ñu toogee di jàngi xadiis ak yooyu al fadlu yarji'u ila ila amiril mu'minin Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu warda moom mi nga xam ne moo dajale loo ne nañu dajale nag xadiis yi jël ñi nga xam ne ñooy seen imaamu jamono ah mu ne leen yéen def leen ko ibn uh, ibn Hazm ak kii eh, ñoom Seydina Abdallah ibn kii ñoom kii bokk nu mu tudd kii al imaam az-Zuhri yi ñu daal di koy def léegi uh, imaam Zuhri nag moo ci taxawoon après mbir mi nag mu nekk ngandum tra travail bu mag a mag boo xam ne hein nguur gi ñoo joxe ne ne nañ xalifa bi moo ne nañ ko def waaw léegi kii euh, moom dane waaye wal xadiis ci moom la yem dane kaana nekkoon na min aaxiri bokk na ci li mujj maa takallama bihi rasulullah li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ko laata muy génn àddina mooy lan an qaala dafa wax ne qaatala allahu alyahuuda wan nasaara buur yàlla rëbb na yahuud yi muy juif yi wan nasaara ak chrétiens yi lan lañ def lu tax buur yàlla rëbb leen mu ne ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid dañoo jàppe parce que ñoom dañoo jàppe seen bàmmeelu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam def ko ay bàmmeel loolu yu yàgg nañ koo gis gis nañ ko fi ci yi nga xam ne fan yi gisoon nañ ko xaatalallaahu lyahuuda ba ñoom yaay umm umm salama doon wax ak ak umm habiba ne dañoo gis Éthiopie ngàndum e, e, église boo xam ne Marie la tuddoon moom lañ ko tuddee gaa yi ngan di statue fa def ay ay bàmmeel yu ñu fa def gaa yi nag di leen kii di leen eh, nekk ci biir ak yu mel noonu mu ne ñooñu ñooy shiraarul xalq ñoo yées ci ñu buur yàlla bind ñoom kaana ida maata fihim rajulu saalih bu nit ku baax génnee ci ñoom àddina dañ koy suul ba pare jël ay tasaawiir mooy statue tabax ko ngir mu représenter ko léegi nag ñu koy sujootal lool gisoon nañ ko mu doon wax qaatala allahu alyahuuda kon buur yàlla rëbb na juif yi chrétien yi ittaxadoo dañoo jàppe qubuura anbiyaa'ihim masaajid seen bàmmeelu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam sujootukaay comme ni ñuy def seen sépulcre rek comme niñ la waxoon ah laa yabqayanna bu mu des diinaani ñaari diine bi ardil arabi mooy fii ci réewu jullit ñi muy fii nii ci jaziratul arab loolu gisoon nañu yooyu ndénkaane yooyu ci xadiis yoo xam ne yu wér lañ yoo xam ne mooy keroog bi ne indi leen ma bindal leen après mu ne leen kaay leen ma dénk leen loolu gisoon nañ ko waaye gis nañ ne li gën a dëgër mooy li mu mujjee wax mooy li ar-rafiq al a'la waaw xam nga lu mel ni gisoon nañu ko ci xadis boo xam ne mu ngi saxiixay ni mu ngi ci saxiixay ni comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon muy euh, riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullahi bi nga xam ne da doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam feebar bi bu taroon da doon jël benn euh, ak mawlaana ibn Abbaas wa kadhalika ta'ala anhu wa arda mu ne yonent bi alayhi bu feebar bi bi mu taree daa doon jël benn euh, qatifa ah sayyidatu Aisha ibnu Abbaas ñoom ñaar nee nañu lamma nuzila bi rasulillah tafiqa yatraxu qamisatan lahu ala fa idha tamma kashafaha an wajhi ba pare di wax naan laanatullah ala al yahud loolu bokkul ak bii du jamono jii bi nga xam ne ci lay génn àddina nii waaw kon am na yeneen al imaam yoo xam ne yeneen riwaay yoo xamante ne nii ah, yu ñëw la ah yuy nettali yii wu mel ni xadiisu Seydina Anas bi nekk al imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi moom moo ko solo. mu jaar xadiis bi jaar ci abu xaysama zuhayr ibn harb mu ne xaddatanaa jarir an suleyman at-taymiyu rahmatullahi alayhi an qataada an anas ah, radiyallahu ta'ala anhu mu ne an qaala kaanat ammatu wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hiina hadarahu al-mawt as-salaah wa maa malakat aymaanukum hattaa ja'ala yugarghiru bihaa fii sadrihi wama yufi wama yafiidu biha lisaanu waaw foofu ci dalaa boo demee ci dalaa'ilun nubuwwa al imaam al bayhaqi yenn na ko mu ne seydna anas imaam qataada ibn di'aama as-sadusi rahmatullah alayhi mu jële ci al anas ibn malik ibn nadr ibn damdam as-saxaabiyu xaadim rasulillah dhul udunayni abu abdirrahman abu hamza abu hamza mawlaana ibn umar abu abdirrahman ah abu hamza radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne kaanat nekkoon na aamatu wasiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hiina hadarahu al-mawt li gënoon a ëpp ci yonent mi alayhi salaatu salaam li mu doon dénkaane ba nga xam ne ci la ko ci la euh, euh, euh, hiina kero ba nga xam ne hadarahu la ko la agsi mooy ci la nekk xadarawul mawt mooy ci lay génn àddina hmm? mu ne bokk na ci li nga xam ne moom la doon wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa ah? mooy da wax ne as wa ma malakat aymaanukum mooy maa ngi leen di dénk julli ak li nga xam ne mooy moom la moom la seeni Euh, euh, euh, loxo moom mooy li nga xam ne yéen a ko yéen a nekk ñi nga xam ne yéen a leen yilif voilà mooy yéen leen yilif mooy ki nga xam ne ab jaam la yor jaam ba ki yor mbindaan mbindaan ba ki nga xam ne ay employé la yor daa am ñoo xam ne moom mooy seen chef bi leen liggéeyloo kooku it loolu ñooñu la ñuy wax mooy ñi nga képp koo xam ne boroom yow ñu nga yilif mu leen di dénk ngeen di rafetal ci ñoom waaw loolu la imaamu anas radiallahu taala anhu daal wax nii xam nga gisoon nañ ne mooy Seydina anas wax na la moom bés bi mujjee gis yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy bés bii nga xam ne ci la génn àddina mais ci fajar gi kon mooy lii nii euh, euh, dangay gis ne ki nga xam ne nag moo fekk mbir ma moom muy sayyidatu Aisha radiyallahu anha mooy da doon wax lan naan euh, ar-rafiq al-a'la mu ne hatta ja'ala yugharghiru biha nee na noonu la continuer di ko wax ba ni nga xam ne fii sadr yi mu dégg dënn bi mu koy wax ba moom mënatu koo wax ci làmmiñam waaye ñu dégg ni ko dënn bi ni muy riire mel ni loolu lay wax waaw te loo eh, ñëw na ba mënatu ko wax lu leer waaw am na beneen riwaay boo xam ne rawaahu al imaamu ahmad ba léegi ci yii wax li mu mujjee wax alayhi salaatu wassalaam wa kadhalika al imaamu ibnu maaja rahmatullah alayhi muy xadiis bu jaar ci safina muy abu abdirahman di safina rahmatullah alayhi eh, mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an ummi salama mu jële ci e, sayyidatu ummu salama hind bint abi umayya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquulu fi maradihi alladhi tuwuffiya fihi as-salaata wa ma malakat aymaanukum fama zaala yaquuluhaa hatta maa yafiidu biha lisaanuhu hmm? mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon wax waaye yokk bii nii mooy eh, eh, li imaam kee wax eh, sayyidatu ummu salama lii la wax dane anna rasulallahi yonent mi alayhi salaatu salaam kaana yaquulu da doon wax fii maradihi alladhi tuufiya fii ci feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina as-salaata maa ngi leen di dénk julli waaw gis nga julli ni amee solo allahu akbar moo tax nekk fi di ko caaxaane mooy seetetetet ah as-salaa mooy da ko bari woon lu mu wax fan yi ah mooy lii wér na que da ko doon wax fan yi waaw as-salaata maa leen di dénk julli wama malakat aymaanukum ak lii seen loxo daal di chefe moome daal nekk ñoo xam ne ñoom ñooy seen chef wala ñoo leen yilif mu ne fama zala loolu la sayyidatu kii wax sayyidatu ummu salama loolu la wax kantaa li ci tegu loolu noonu ak yokku la waaw loolu ak yokku la goo xamante ne nii mooy fama zala dañul yaquluha di ko wax hatta ma yafiidu biha lisaanu ba lo làmmiñam mënatu koo wax clairement loolu ak yokku la ci xadiis bi rahmatul waaye sayyidatu ummu salama li mu wax mooy kaana kaana mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqulu fi maradihi alladhi tuwuffiya fi as-salaah wa ma malakat aymaanukum kon beneen a ngoog noo voilà ba léegi sayyidatu ana sayna anas wax nañ ko sànk waaw as-salaa wa ma malakat aymaanukum xadiis bi qad rawaahu al imaam ibnu maaja raxmatullahi alayhi bu ak musnadu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal waaw fa maa fa fa fa fa xatta jacala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yugargiru biha fi sadrihi wa maa yakaadu yafiidu biha lisaanuhu waaw moo tax ci beneen riwaaya bi nekk bi sanadin eh, boo xam ne ci eh, saxiix wa ci musnadu al imaamu ahmad rahmatullah alayhi mu ngi tamit ci sunan eh, bu al imaam ibn maaja an ummi salama mu ne mooy même xadis bi la rek ci safina mawla safina mii la mañ naan xam nga safina yaa mawla rasulillah am nañu naan mawla rasulillah ummi salama waaye benn la rek waaw rahmatullah rahma radiyallahu anhu an ummi salama qaala mu ne kaana min aaxiri wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-salaa as-salaa wa maa malakat aymaanukum xatta ja'ala nabiyullahi eh, sallallahu alayhi wa sallam yu lajlijuhaa fi sadrihi wa maa yafiidu bihaa lisaanuhu <coughs> waaw mu ne foofu noonu même bu dee riwaay bi dafa am inqitaa parce que euh, euh, al imaamu Qataada moo ne an Safina euh, waaye mooy en tout cas wir na. ci yeneen bi shawahide mu li gayrihi bokk mu kaana mooy benn la kaana rasul min aaxiri bokk na ci lu mujj yeneen yonent mi alayhi salaatu salaam doon dénkaane mooy as-salaata julli julli wa ma malakat aymaanukum ak li nga xamante ne ni moom la seen loxo yi <clears throat> daldi seefe moom ngeen yilif waaw waaw mu di ko wax ah, xatta ja'ala nabi nabiyullahi yonent mi alayhi salaatu mujj yu laj lijuha mooy di ko répété fii sadrihi ci dënnam wa maa yafiidu biha ko doon waxati sax lu clair waaye mu ko doon continuer di wax as-salaa as-salaa wa malakat aymaanukum as-salaa as malakat aymaanukum Ah, am na tamit beneen boo xamante ne nii ba léegi di wax ci wàll wi ah, di wax ba léegi ci wàll wi muy li nga xamante ne ah, moom la imaamu Ahmad solo mu jaar ci Waki' en tout cas ci Ishaq Mus'ab ibn Ishaq ibn ibn Talha mu ne an Aisha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala innahu la yuhawwinu alayya anni ra'aytu bayaada kaffi Aisha fil janna waaw waaw mu ne eh, yonent mi alayhi salaatu salaam doon na wax keroog naan man de woyof na ci man que ni gis naa ci aljana weexaayu eh, tenku ki nga xam ne mooy Aisha fil janna waaw loolu tamit beneen riwaaya la léegi nag mooy ci gàttal yii mooy yi nga xam ne ñoo rot di wax ci yi nga xam ne moo ñëw ci euh, euh, euh, faatu yonent mi alayhi salaatu salaam yi nga xam ne moom la mujjee wax li nga xam ne mooy li ci wér mooy allahumma ar-rafiq al-a'la ak allahumma ighfir li warhamni waj'alni fi ar-rafiq al-a'la moo tax xoola ñu tëje benn muy xadiisu al imaam an-Nasaa'i bi sanadin saxiix mu ngi ci as-sunanul kubra ah mu ngi ci as-sunanul kubra mu jaar ci al imaam as-Sawri al imaam Sufyaan as-Sawri mu jëla ko Ismaa'iil ibn Abi Xaalid an Abi Burayda an Aysata radiyallahu ta'aala anha annaha qaalat mu ne ughmiya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi hijri fa ja'altu amsahu wajhahu wa ad'u lahu bish-shifaa fa qaala laa bal as'alu allaha ar-rafiqa al-a'la al-as'ada ma'a jibrila wa mikaa'ila wa israafila mu ne eh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaam feebar bi dafa taroon bis boobu ba daanaka dafa jekki mel ni ku nelaw fekk mu ngi fii xajri mooy sama giron mooy sama kaw la la woon ci la tëddoon fa ja'altu amsahu wajhahu may may may may uh, raay xar kanamam gi wa ad'u lahu ma koy ñaanal ak wér fa qaala mu ne ma laa bal mu ne ma déedéet tey jaru tey jariñu du jariñ dara ndax man asalu bal li am ba des asalullaha damay ñaan buur yàlla ar rafiq al a'la mooy àndandoo ba gën a kawe al as'ad ba gën a texe maa jibril ànd ak jibril wa mikaila ak mikail wa israfila ak ki nga xam ne mooy israfil ah, mooy israfil kon loolu la kon nag affaire bi mu ngi noonu yii ñooy yi nga xamante ne nii mooy riwaaye yi nga xam ne ñooy ëpp ci rot di wax ci lii nii ah, ci wàllu ni nga xam ne moom la mujjee wax moom alayhi salaatu wassalaam ci ar-rafiqul a'la yenn yi as-salaa wa ma malakat aymaanukum waaye yii ñooy lii nga xam ne gina dëgër mooy nekk saxiixayn ak yeneen ci yeneen ah, maraaji yi te mooy ar-rafiqul a'la ar kon nag insha allahu taala bii di ñëw